àdduna tamit teg mu jànge lu baree bare nag ci biir benn daayira boo xamante ne ci la yëngu muy daayira daayira xidmatul xadim bu Cheikh Abdoulaye Dieye mu nekk responsable ci daayira boobu noonu euh, mu nekk nit chercheur di gëstukat ci wàllu xam-xamu islam rawatina ci wàllu tasawuf di responsable ni mu ko waxee léegi ci biir daayira xidmatul xadim boobu noonu nga xamante ne Cheikh Abdoulaye Dieye mu ko jël waaw nekk tamit ba tey encore di jàngalekat ci biir daayira boobu ak ci yeneen domaine nekk tamit conférencier loolu mooy li nga xamante ne sax pat moo ko indi fii ci jotaay bi tey ngir mu bokk ak ñun jàngat tomb bi nga xamante ne moom laa wax léegi kon insha allah ci biir waxtaan wi danañu xamal suñu waxee al-ubudiyya te mooy njaam yi nga xamante ne moo dox diggante nit ki ak ko bind loolu lan lañ jublu insha allah danañu ko xamal ci biir danañu xamante nit ni nga xamante ne noonu la al-ubudiyya nekk bokkee ci maqaama yi nga xamante ne mooy maqaama yi gën a kawe ni ki noonu ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ak ni nga xamante ne noonu la jëmmale waaw ubudiyya euh, tamit nekk gi mu nekk yoon wi nga xamante ne mooy ci la nit ki mën a jaar ba jaamu borom subhaanahu wa ta'aala loolu insha allah danañ ci indi naka noonu tamit danañu indil yi nga xamante ne mooy gàllankoor nit ki ba dox digganteem ak noonu ubudiyya googu noonu nam ca war a doxee du ci mën a doxee noonu indi nañu indi tamit sellal naka lañ koy def ci biir ubudiyya naka doon yéen jukko yi te mooy diggante doyloog wàkkilu ci yàlla ak dëddu àdduna loolu naka la mën a dimbale nit ki ba mu mën a dëggal ubudiyya googu noonu ubudiyya googu tamit encore ni nga xamante ne noonu la ko Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jëmmale woon insha allah lii ay junj la rek yoo xamante ne du ñàkk mu baax na ko ci biir waxtaan wi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey bi mu ñëw tamit mu ànd ak ay mbokk yoo xamante ne wala bi mu nekk di ci yëngutu rek ci la nekk di ci yëngutu ñu mën cee tudd euh, Serigne Cheikh Balde moom tamit di responsable ci daayira xidmatul xadim bu euh, Cheikh Abdoulaye Dieng boobu noonu nekk responsable fële Thiès di jàngale kat moom tamit ànd tamit ak Serigne Maas Babou ak Serigne Ousmane Camara ak Serigne Thierno Fall ak Serigne euh, Tidiane Tidiane Pape Tidiane Guèye waaw xam naa ne ñooy mooy ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ñëw nañ tey. bàyyi koo Dakaaru ngir fas yéene ànd ak ñun jotaay bi ñu ñaan yàlla fayal nañu ci coono yooyu nga xamante ne jànkoon nañ ko ngir bokk ak ñun jotaay bi tey kon li ñu def rek moom mooy dañuy bàyyi gi ak Serigne Babacar Seck ci tomb bu am solo nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngal bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne ñi nga xamante ne ñooñu bëgg a topp ci média yi rek Darou Moukhty FM ak Niakhine FM ñoom euh, waxtaan wi en direct lañ koy def naka noonu tamit euh, benn FM danañ ko jàllale 7 heures Lamfal FM 0 heure Zig FM 22 heures euh, RTS Touba Mbacké 14 heures wala 22 heures RFM tamit dana jàlle waxtaan wi Sud FM Mbacké Walfadjri Mbacké ak ICAP ak Jant FM moom tamit dana ko jàllale 0 heure euh, naka noonu tamit bu dee ci télévision yi Touba TV ak Lamfal TV bu dee ci internet bi tamit ku ci dugg rek da mën a ànd ak ñun en direct ci YouTube bi ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu fii. xam naa ñu fàttali ne suba incha allah fas yéene nañoo dalal sëriñ Seexuna Ka mu ànd ak ñun ci alkatatib alquraniya mooy daaree alquran kon ñu jox kàddu gi sëriñ Babacar yàlla na ko yàlla defal taw dafa ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Yeah. bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi zawi ridwaan wa tamkiin ngi tàmbali di yëkkati suñu kàddu di tàmbali di tudd suñu boroom moom mi nga xam ne lu am ak fu mu amee mu ngi amee ci xam-xamam ak nammeelam ak kàttanam bi nga xam ni mooy buntam bi gën a mag ci ay buntam nga xam ne ku ko wan ginnaaw bunt yi yoon jëm ci yàlla yëpp ko ci yow ñu ñaan Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu yal na ko yàlla defal leen yéene boppam te ñun itam yal na yàlla defal lu ñu Sëriñ Tuubaa yéene gannaaw loolu ñu ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ñoo di nuyoo te di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ni mooy kilifa dëkk bi muy sëriñ Abbas ak mboolem kilifa yi fi nekk di nuyu itam waa jotaay bi yëpp ak kilifa yi fi nekk yëpp ñi ci xam ak ñi ci xamul te di sant yàlla itam ci jotaay bi muy jotaayu xam-xam di jotaayu fàttaliwante di jotaayu dundalaat suñu suñu ngëm ak alaaxa bi nga xam ni moo dox suñu diggante ak suñu boroom di thème bi nga xam ne nag moom la ñu jël tey muy al muy ak njaam mën nañu wax ne mooy mooy fulku bi nga xam ni mbooleem mbiru islaam yi ci moom lay dox dara génn ko moo tax yàlla binduñu moo tax yàlla bind li nekk ci asamaan moo tax yàlla bind li nekk ci suuf moo tax itam àjjana am moo tax itam safara am moo tax yàlla yónni yonent yépp moo tax itam yàlla wàcce téere yépp bon nit ku ko dégg te jëfee ko ji jaar nga yoonu texe ku ko umpule nag te jaar fenin jaar nga it ca safaan ba muy yoonu texe di bon moo tax waxtaanee ko it eh, dana jafe te dana yaatu waaye dañ ci jël rek suñu kemtalaay kattan xañ na ak temps bi xam nañ ne lu bari dem na ci mais incha allah danañ ko fexe xaj-xajal li ñu siy njëkk a wax mooy ñu xam ne rek al ubudiyatu moom mooy maqaama bi gën a kowe ci maqaama yi mooy maqaama yi bi gën a tedd ci maqaama yi mooy maqaama yit bi gën a mat ci maqaama yi nga xam ne moo tiim mboole maqa mboole maqaamaat yi al ubudiyya tiim na leen nga xam ne tey jii maqaama boo tollu bu dul maqaama alu buudiya xamal ne maqaama boobu jaaruwaay la buñ lay waajalee pour nga mën a taxaw ci maqaama al ubudiyya waaye gannaaw maqaama boobu nag amul benn maqaama bu ko féetee kaw boo xam ne nit ki dana ko sàkku wala dana ko xeeñtu moo taxit suñu boroom def ko muy jikko yi mbindeefam yi nga xam ni ñoo gën a mat ci mbindeef ñoo ko ci gën a jeg te ñoo ci gën a tedd ndax boo delloowaat tuuti rek ci alxuraan di nga fekk jaamam yooyu mu leen di tudd waaye bu leen di tudd baatu wala sifaatu ubudiya boobu moom lay wax nga dégg mu ne waskur abdana daawuda waskur abdana ayoba waskur ibadana ibrahima wa isaaqa wa ayoba ñooñu itam boole na leen ci sifaat boobu nixmal abdu innahu awaabu bon nga gis ne jaam yooyu yépp mu tudd ñooy jaamam yi gën a mat ci ay jaamam ñooy mbindeefam yi gën a tedd ci ay mbindeefam waaye bi mu leen di woo wala mu leen di tudd bon melo woowu ci melo woowu la leen dàkkantale bon loolu rekk wane na ne bon melokaan la woo xam ne bu tedd la dañuy wax ni al dafa mel nii takk ndeer ak nit ak jëmm takk ndeer nag nit ki saa yoo jege boo gënee jege leer làmp walla lu mënta doon dangay gis sa takk ndeer ni muy gën a rëyee ñu ne al ubudiya tam noonu la mel ci nit ki noo gën jege yàlla sa ubudiya di gën di yokk ngay gën a yëg ne ak manam jaamu yàlla nga moo tax it ki nga xam ne moo gën a mat ci jaamu yàlla yi muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa ci waxtu wi nga xam ne it mooy waxtu wi gën a tedd ci ay waxtoom ci kaw suuf muy waxtu wi nga xam ne si la war a daje ak boroomam bi ko yàlla di tudd it baat boobu la utiliser moom la jëfandikoo mooy subhaanallazi asra bi abdihi loolu la yàlla wax nee nañu bu fekkoon am na weneen tur wu gën a màgg tur woowu ne ko bis boobu yàlla dana ko wooyee yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ki gën a tedd ci waxtu wi gën a tedd ci kaw suuf woo xam ne dund na ko fi yàlla baat boobu la jëfandikoo pour melal ko ñu ne sax li tax yàlla rañaanee ko mooy kamaalul ubudiya gi nekk ci moom moo tax yàlla jox ko rañaan googu ndax nit noo gën a suufee yàlla gën laa yëkkati moo tax bu ne ji asra bi abdihi dafay tegte ne melow yu tax yàlla yëkkati ko mooy melow jaam woowu moo tax yàlla yëkkati ko ñu ne it li taxit yàlla rañaanee ko ci jëmmam ak ci ruuxam mooy melowoo fam ca yegg amul benn jaamu yàlla boo xam ne yegg na fa ci melowoo moo tax yàlla rañaanee ko ci ruuxam ak ci jëmmam waaye yeneen yonent yépp rañaan nañu même ci nit yàlla yi am nañu rañaan waaye ci seen ruu rek lañ koy def parce que yegguñ fa yonent bi yeggoon ci kamaalul ubudiyya bon loolu mën nañu ko ci mën nañu ko ci jànge boo xoolee itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ci lu bari ndax wax nañ ne yàlla mos na yebal ay malaayika ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko tànnloo maanaam ci nekk malikan rasulan wala abdan rasulan mooy mu nekk buur boo xam ne yàlla daf koy yónni wala mu nekk jaam boo xam ne yàlla def koy yónni waaye yonent bi sallallahu alayhi dafa tànn nekk jaam bu yàlla di yónni mooy abdan rasulan jibril ne ko waaw def nga nag tànn bi gën ci tànn yi ndax loolu laa la bëggoon a wax ndax al ubudiyya mooy melooy jaam ki dëgg ndax leneen lu dul moom rek xamal ne mbubb la mu ñu yàlla solal te dana ko nanguwaat waaye ak njaam nag yàlla du melowoo noonu moom ndax buñ demee ba yowmal xiyaam ba yàlla laaj ana kan mooy borom nguur nee nañ lenn lu bokkoon ci nguur dana toxowaat ca kooka ñëwaat si suñu borom bon lenn rek lañuy ñuy mooy ak njaam sëñ Fallou nag mos nañ ko laaj ne ko waaw guro gu weex ak guro gu xonq ban moo ci gën mu ne xanaa bi dul soppeeku bon mooy guro gu weex boo ko yablee it bu yàggee mu xonq guro gu xonq it boo ko yablee mu xonq bon li nga xam ne mooy melo wu dul soppeeku ci doomu aadama mooy melo ab maanaam melo ab jaam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa bon moom la tànnoon. ndax xam na ne moo gën bu tànnoon ak kawe yàlla wàcce ko waaye tànn gi mu tànn li gën suufe moo tax bi ko yàlla yàlla rañaanee ko ni ñu ko waxee sànq daan na wax itam bu leen ma jay wala ngeen di ëppal ci tagg ma ni nga xamante ni ñooñ ñiti ñooñ yàlla Isaa noonu lañuy ñuy ëppale woon ci moom loolu daan na ko wax daan na wax ni fa innama ana abdun fa xuulu abdallahi wa rasulihi lu ngeen ma tagg-tagg daal xam leen ne man jaamub yàlla la bu ñu yónni daan na wax itam bu ngeen xamee ne man jaamub yàlla laa lu ngeen waxate ci man ëppul waaye da ngeen xam ne man jaam laa boo xam ne yàllaa ma bind te maa ngi dépendre ci yàlla daan na wax itam ana sayyidu waladi aadama wala faqru daan na wax ne man maay sang mbindeef yépp te puukare wuma ko ahlu tasawuf nag ñoom dañ ci def ñaari jàngat ci baat bi mooy texte bi li nga xam ne mooy zaahir bi mooy loolu waaye ñoom dañu jàpp ne am na ishaara bu ci nekk isaara bi nag mooy wala faqru boobu mooy du ma puukare woo nekk gi ma nekk di sang waaye li may puukare woo mooy nekk gi ma nekk di ab jaamu bi yàlla bon man loolu laay puukare woo waaye puukare woo ma nekk gi ma nekk di sangu mbindeef yi ndax yonent bi ñaari rapport la am mooy alaxa bi dox digganteem ak boroomam kooku jaam la waaye rapport bi dox digganteem ak mbindeef yi sang la nee na nag man jaam njaam gi ma nekk di ab jaamu yàlla moom laay puukare woo moom laay bégee walif sang gi ma nekk di sangu mbindeef yi daan na wax itam ne innama ana abdun akulu kama yaxkulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu Euh, na wax ne man jaam laa boo xam ne damay lekk ni ab jaam di lekkee damay toog ni nga xam ne noonu la ab jaam di toogee nga xam ne daan na toog ak saaba yi bu ñëwee duñ xam kan mooy yonent bi daan nañu buy ñëwit it yon nit ñi jóg waaye mu ne leen toog leen man ab jaam rek laa daan këram daan nañ toog ay fan cin du fa tàkk daan na tëdd fu woowu ba faaram yi day ba nga xam ne ñàkk laay nag melooy ñàkk gi nga xam ne dafa bokk ci meloow al ubudiya loolu moo ko ci yóbbu la koy xeeñ ci ak ñàkk ci ubudiya moo tax mu préféreel ko boppam ndax ñun ñëpp xam nañ ne xeer yeeg yépp daan nañuy wax mu soppale leen wurus jëfandikoo leen waaye day bañ moo tax ñuy wax ne même ci nitu yàlla yi daan nga gis koo xam ne yàlla may na ko kun fu waaye dund na ba dee te mosu koo jëfandikoo ndax kun fa yëkkun melooy buur la te ñoom melooy lot ci sa bopp moo leen gënal melo moo tax ñoom daawuñ ko jëfandikoo ndax xam nañ ne mbubb la moo xam ne bu la ko yàlla solalee it bisa ngi ñëw dana ko nanguwaat ba ñoom melooy ubudiye moom lañ tànnoon moo leen gënaloon te xam nañ ne itam kéem sa ubudiye ni mu toll tëbbug yàlla noonu lay toll ci yow moo tax daanuy wax nii tur yi nga xam ne ñoo gën ci tur yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax mooy abdallahi wa abdurrahman nee na ñaari tur yooyu ñooy tur yi gën ci tur yi moo tax yàlla bi muy rañaanee xaritam ci mama boobu itam maanaam Abdullahi rek la ko tuddee bon amul weneen tur woo xam ne gën naa tedd waa tur ba ci xutbu zamaan bi dañ ne turam dëgg dëgg dëgg mooy Abdullahi ñaari imaam yi kenn ki Abdul Malik la kenn ki Abdul Rabb ñoom ñaar waaye ki nga xam ne mooy xutbu zaman Abdallahi lay tudd ak weneen tur wu mënta am turam xaqiqatan mooy Abdallahi te xam ngeen ne pour nit nekk xutbu zaman bon foowu jamono ja nga nekk kamaalul ubudiyya kenn du lu ko ëppale yaa koy ëppale si sa jamono nga soog a mën a nekk xutbu zaman nga xam ne ay al faydul akbar doog a mën a wàcc si yow ndax ndab yow yaay ndab li nga xam ni yow rek yaay mën a dékku faydu boobu muy faydul akbar nga mën ko tasaare ci jaam ñi ak nitu yàlla yi te li ci doy waar tey jii boo adatoon alxutbu nga adat abdallahi ñoom ñooy tolloo benn adat la muy 142 xaaf téeméer la laam 30 la ak baa muy ak ak alif bële ak lam bi muy muy cent quarante-deux ba loolu nekkul hasard daf ñuy wan ne képp koo xam ne kéem sa ubudiya ni mu toll rek xéewal gi jóge ci yàlla di ñëw ci yow noonu lay toll bon moo tax nit yàlla yi ko xam ñoom sàkkuwuñu woon benn maqaama sàkkuwuñu woon benn daraja doyoon na leen sëkk rek ñu nekk ab jaamu yàlla ñu xam ne itam nit mënul am maqaama ba génn nekk jaamub yàlla waaye nit itam mënul suufe suufe ba génn nekk jaamu yàlla loolu li muy wane mooy suñ tabixa dëgg mooy nekk ab jaam moom lañu yàlla mooñaalee te mënuñu takkalikoo ak moom mooy suñu melo dëgg dëgg dëgg yu ñu yàlla bindaale te mënuñu tàqali ko ak moom moo tax kenn mënta am maqaama boo xam ne da nga ne jàll jàll na Abdallahi loolu mënta am ndax keñ léegi moo gën ci mbindeef yi yàlla rañaanee na ko ba mu yegg foo xam ne menn mbindeef mosu fa yegg yàlla Abdallahi la ko tuddee waaye bon loolu liñ ciy déggee mooy dafa am ñaari daraja yoo xam ne. dafa nekk ci ak njaam bon ñu mën ko tuddee al ubudiya al xaasa al ubudiya al loolu mooy lan mooy képp ku nekk ci kaw asamaan wala ci kaw suuf dugg nga ci moomeelu suñu borom suñu borom yi teg na la ci ay loi yoo xam ne mënoo ko wàcc ñu dalee ko ci électron bi gën a tuuti ba ci système bi gën a kawe ci asamaan lenn lu ci nekk yàlla wutal ne la yoon wooy jaar woo xam ne noot na la ci te mënuloo ko wàcc muy jant beeg ak lu mënta doon bon ñoo ñëpp kañ ay jaamu yàlla lañ waaye nag jaamu yàlla la taw an aw karhan mu neex la mu naqari la bon jaamu yàlla la goo xam ne yàlla daf ñu seen noot moom lay wax ne inna kulla man fi samawati wal ardi ila ati rahman abdan ñi nga xam ne dañu nekk ci kaw suuf ak ci kaw asamaan ñoom ñépp ëllëg danañ dajee ak seen boroom ci aw maanaam ci melow aw jaam waaye nag mu am njaam geneen goo xamante ni moom la yàlla di tudd lu mel ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyahbuduni ak suñuy wax ne in ibadi laysa laka alayhim sultaanun bon yooyu mooy yi nga xam nag yàlla daf ñu ko tànnloo nit ki mën na ci jaar tànn ko mu nekk yoonu texe comme mën na ko bañ mu nekk maanaam yoonu texe di ci moom waa bu loolu jàllee itam ñu xam ne jaamu yàlla gi warteef la si ñun yàlla moo ñu bind pour ñu jaamu ko waaye ci aaya yu bari it ci alxuraan yàlla jox nañu ndigal pour ñu jaamu ko waaye jaamu googu nan lañ koy defee ndax yàlla dañ koy jaamoo ñun nim ñi neexee wala dañ koy jaamoo moom nim ko neexee ndax yàlla moom kenn du ko làmbatu du da koy jaamu ci njort wala nga koy jaamu ci sa xel waaye moom da koy jaamu ni bëggee ak ni mu tànnee xam nañ ni ni waxee sànq yàlla dafa mooñaalee doomu aadama ak xelaatu yàlla ndax humanité bi bi mu juddoo ba léegi mosuñu dëñ xam nañ ne yàlla moo leen bind yëg nañ ne yàlla moo leen bind ba ci yéeféer yi boo leen laajee ku bind asamaan ak suuf ñu ne la yàlla waaye lu tax duñ jaamu yàlla bon tawxidu rububiyya mën nañu wax ne ñu bari am nañu ko mooy xam ne yàllaa ñu bind mbir yépp ci loxoom la nekk loolu daanaka ñu bari xam nañu waaye nag nañ lañ koy wéetalee ci ak jaamu njuumte yu bari maanaam ci foofu la juddoo ni ma ko waxee sànq dafa am al mahrifatu al fitriya boo xam ne moo yóbboon nit ñi ci di poser seen bopp toujours question yooyu kan moo ñu bind ak fan la ñu jógee ak fan lañu delluwaat ak lan moo ñu indi ci kaw suuf daanaka ñeenti question yi moom doomu aadama yi bañ juddoo nekk ci kaw suuf ba léegi loolu question la yoo xamante ni ñu ngi koy laaj seen bopp waaye yàlla si yërmandeem yónni na ay yonent bi mu leen yonnee itam bàyyu leen daf leen tënk ci ay téere pour ñu ñëw leeralal doomu aadama yi yàlla nan la bëgg ñu jaamoo ko ndax xam ngeen bakkan bokk na ci li gën a diis ci moom mooy tënk tënku ci iraada keneen loolu bokk na ci li gën a diis ci bakkan ndax boo xoolee aadama bi ko yàlla waxee ne ko dëkkal àjjana te li fi nekk yépp yaa moom waaye benn garab la ko tere xat gi bakkan bi xatoon ci loolu tënk gi ko yàlla tënk moo tax mu laal garab gi waaye mënoon na fa dund ay milliards yi at sax du jege garab gi waaye bëgg a tënkeeku ci tënk bi ko yàlla bëgg a tënk moo tax bakkan bi laal garab googu bon bokk na si jihaatu nafs fexe ba tënk sa bopp si li nga xam ne moom la yàlla bëgg te bañ kaa bàyyee bëgg-bëggam te jàpp naa ne nag loolu mooy ak jaamu yàlla waaye bu fekkoon dañu jaamu yàlla ñun niñ ko sentiree niñ ko bëggee wala niñ ko njortee kon kenn dootu ko tuddee jaamu yàlla bon jaamu yàlla kenn du ko làmbatuwaay moom moo lay wax ni nga koy jaamoo te yoon ni na ay yonent jox leen ay téere pour ñu rëddal ñu sariya yoo xamante ni ku ko bëgg a jaamu noonu nga koy jaamoo alxayru fi maxtaarowul muxtaar laa fi lazi nufusukum taxtaaru yiw mu ngi ci li ñu yàlla tànnal waaye nekkul ñun liñ tànnal suñu bopp bon wax naa sànq ne dafa am al mahrifatu al fitriya al mahrifatu al aqliya al mahrifatu an naqliya doomu aadama yi ci seen bind rek seen yëg-yëg dinañu yëg ne am nañu boroom ñu koy làmbatu ak ci seen xel loolu nag moo yóbbu ñu bari ba ci jaamu jant bi moo yóbbu ñu bari ba ci jaamu weer wi ba ci jaamu safara ba ci jaamu ndox ba ci jaamu ay xërëm waaye naqliya bi nag moo des ndax dañ ne xelu doomu aadama faww day ànd ak waxyu bi mooy li ñu yàlla digal mooy li yàlla di wax ni nuurun ala yax di laahu li nuurihi man yashaa maanaam xel mi ñu yàlla jox leer la waaye doyul pour ñu mën a xam fan la ñu jaar pour jaamu yàlla waaye dafa war a nekk nuurun ala nuurin maanaam leeru waxyu bi dafa war a ñëw tegu ci leeru xel mi pour nit ki mën a gis yoon wi nga xam ne moom lay jaar pour maanaam pour daje ak ngërëmal yàlla loolu mooy lan mooy tey jii jant bi nga xam ne tey jii bu fekkoon jant bi dafa so lampe amul ñoo ngi yor ay bët te xam nañ ne bët leer la waaye kenn du gis fooy jaar waaye faw leeru jant bi ñëw ànd ak leeru sa leeru bët nga soog a mën a xam fi ngay teg sa tànk waaye ba nit faw leeru xel mi ñëw leeru fitri maanaam fitriya bi ñëw waaye leer li ngay jóge ci yàlla muy téere itam ñëw ànd ak loolu pour doomu aadama mën a xam nekk wan la wan yoon lay jaar pour mën a jaamu boroomam jaamu googu nag day nekk ci léppam mooy waxam day tënku ci loolu jëfam day tënku ci loolu waaye itam pas-pasam tam day tënku ci loolu nga xam ne nit ki jëf yi nga xamante ni moom lay jëf nga xam ne daf ko war a teg ci alxuraan ak sunna loolu sëñ tubaa jàngal nañu ci lu bari nga bàyyil waxtu wi xel boo demee zahara li an ihtizaman bil kitaabi wa xadisil mustafa huwa sawaabu nee na wér na ma ne leer na ma nañ am naa yaqin am naa certitude ne ngooy ci alxuraan ak sunna si yonent bi muy ay xadisam nee na loolu mooy ak njub ndax xam nga mën a daw xam fa nga jëm moo ko gën tey jii bu fekkoon ne da nga ne damay jaamu yàlla nga xaar ba korite nga woor ko sonn ci lool ndax dana tax yàlla nangu jàpp naa ne doo ci am sax tiyaaba waaye bàkkaar nga ci am bon looloo tax jaamu yàlla bala kaa nit a mën a def bon foow mu am xam-xam wala mu takkoog ku am xam-xam wala muy laaj ku am xam-xam ñu bañ a demee suñu njort bañ a demee suñu xel ndax am na benn bis ñu ne dafa am ku ñëw si sëñ Tuubaa takk ñaari jaaro xaqiqa sëñ bi ne ko ana lii si jublu mu ne ko ah, jaaro bii kat yaa ko joxoon bii maa ngi ko jëlee ci maam Cerno mu ne ko na ci tànn benn te simmi beneen bi ne ko xam naa li ci jublu rek mooy jëriñu te dama laa bëgg a xamal ne képp ku juyoo ak sunna doo jëriñu ci man te doo jëriñu ci carnu bon gis nga sëñ bi nim ñu delloowaatee tënkuñu gis naa it beneen bayit boo xam ne daf ne tënk naa sama bakkan ci li yàlla bëgg ginnaaw bu ma jëlee sama lépp jébbal ko yàlla bon jaamu yàlla ñu xam ne itam maanaam loolu la bon ñu xam ne jaamu yàlla bokk na ci sart yi nga xam ne yi tax yàlla nangu ak jaamu yàlla mooy day day tegu ci yoon tegu ci yoon yi nag mooy dëppook alxuraan ak sunna waaye itam dafa war a nekk nga jëf ko ngir jëmmi yàlla kese ñaar yooyu buñ dajee yàlla mën naa nangu sa jëf bu ko defee nag ci ñaari sart yooyu nit ñi dañoo xaajaloo ñeenti xaaj am ñoo xam ne seen jëf sellul waaye itam teguwul ci yoon mooy dëppoowul ak alxuraan ak sunna am ñoo xamante nii seen jëf ya dëppoo na alxuraan ak sunna waaye jubluwuñ ci jëmm yàlla ñu ngi koy bokkaale ca jublu ga am ñoo xamante ni seen jëf ya sell na yàlla ngërëmal yàlla rek lañ ci bëgg waaye nag jëf ja dëppoowul ak alxuraan ak sunna am nag ñetteeli catégorie yi mooy ñi nga xam ne seen jëf dëppoo tegu na ci alxuraan ak sunna waaye am na ixlaas jëmm yàlla rek lañu jublu seen jëmm yi maanaam seen jëf ya jëf jooju mooy jëf ji nga xam ne yàlla dana ko nangu waaye boo xoolee ñeenti ñett yi weesu yépp seen jëfe yàlla mën na kaa bañ a nangu mën naa bañ a tasee ak ngërëmal yàlla bon ñun yàlla nañu yàlla boole ci ñeenteel bon ci ñeenteeli maanaam kuréel googu bon parti bii dañ koy tuddee nan la nit di fexe ba nekk abdan saadixan xaalisan nan la nit di nekkee jaam bu dëggu te sellal ñu gis ni al ixlaas bu jaamu yàlla bu jëf yi doon ay jëmm dañ ne mooy ruuxu jëmm ja moo koy dundal ñu ne as muy dëggal moom mooy ruu ixlaas waaye ñu nekk ñaari jikko yoo xam ne dañuy dimbalante ñu ne al ixlaas mooy lan ñeene ñu mooy nga jëfal yàlla moo xam jëfu xol la wala jëfu yaram moo xam wax la wala jëf moo xam farata la wala sunna wala mandub la waaye la ko jëfal nga góor góorlu ba doo ci bàyyi xel doo ci may cër benn mbindeef loolu mooy al ixlaas waaye as sidqu mooy lan mooy dangay am ixlaas boobu ba noppi jëf jooju nga jëfal yàlla yow doo ci gis sa bopp ndax amaana koo xam ne mucc na am na ixlaas waaye amul sidqu boobu ndax ma ngay naw ay jëfam ma ngay gis boppam ca jëf ja muy jëfal yàlla te ñaari jëf yooyu yépp lu jëf bari bari bari ak lu mu rafet rafet bu ci riyaa bokkee walla al ujbu day yàq jëf ja bon ñaar ab jaamu yàlla mënul ñàkk ñaari jikko yooyu muy al sidq wal ixlaas mooy ñaar yooyu bon mooy ñu naka la ñuy fexee ba nga xam ni jaamu yàlla gu mucc goo xam ne dara raxu ko goo xam ne mucc na ci bokkaale ngistal mucc na ci bokkaale yéem sa bopp mucc na ci bokkaale rëy génn si ñun nga xam ne day nekk lu sedd wecc loo xam ne dara ci bokkaale nekku ci mooy la yàlla yow ma laa yan faw maalun wala banuuna ila man atala bi bi xalbin salimin naka la ñuy delloowaat ci yàlla ndax ki nga xam ne xolam dafa mucc wala dafa set wecc ci bokkaale ngistal walla ci bokkaale walla ci bokkaale naw sa bopp muy bokkaale bu feeñ ak bokkaale bu nëbbu jëf jooju moom la yàlla di nangu jëf jooju mooy jëf ji nga xam ne moom la yàlla gërëm te xam ngeen ne yàlla du xool suñu jëmm yàlla du xool suñu jëf waaye yàlla suñu xol lay xool waaye war nañu ragal war nañu tiit war nañu moytu yàlla xool suñu jëf fekk zaayiru xool suñu xol fekk zaayiru jëf ji yàlla lañ ko jox te baatinu jëf bi ñu jox ko keneen bon war na nit ki war na bàyyi xel war na maanaam war na bàyyi xel loolu waaye nag ñaari jikko yooyu li tax nit ki mën ko am mooy foofu day taqoo ak ñi nga xam ne mooy gaa yu baax yi mooy nitu yàlla yi xam nga bu fekkoon ne jaamu yàlla rek téere yi mën nañ ko doyloo waaye li tax ginnaaw buñ xamee xeetu jaamu yàlla yi ba noppi dem wuti sëriñ ban am na leneen lu ñuy sàkku ci moom loolu nag mooy as-sidq wal ixlaas boo demee sëñ Tuubaa wax na ko ca uqa awlaayikal xaw mi laa yasxaa jalisumu is yaksibuna al muridina saadaati ñoom ku toogaaleek ñoom seen toogaay du texe di du niil ndax saa yu ñu toogaalee ak yow ñu ngi lay sàkkul ak texe bon a sidq ixlaas bokk na ci sabab ak texe te te ànd ak nit yàlla di ko fàggul nit ki ndax loo xam ne boo ko amul sa jaamu yàlla lu mu bari bari lu mu rafet rafet yàlla du ko gërëm bon la lay fàgguloo loolu maanaam lu am solo la dañuy wax ne nit ki bu fekkoon ne dafa boole jaamu yàlla waa asamaan ak jaamu yàlla waa suuf yépp nekk nit ki gën a dëddu àdduna ci kaw suuf nekk nit ki gën a sàmm ci kaw suuf nga xam ne bëccëgam yépp daf kay daf koy daf koy woor guddeem yépp daf koy dundal ci ak jaamu yàlla daf koy dundal ci ak jaamu yàlla waaye jaarale wuñ ko fi nga xam ne mooy yoonu tarbiya daanaka jëfam yooyu lu mu bari bari yàlla du ko nangu ndax xam nga li tax maanaam jëfam yooyu fekk teguñ la ci yoonu tarbiya ba ñu wan la sa ayibu bopp ak ayib yi nga xam ne ñooy yàq jëf yi te mooy al ujbu kibru wa riya bon sa jaamu yàlla goog lu muy bari bëri bëri dana gàkk te loolu moo koy gàkkal bon loolu nga xam ne nag mooy tarbiya moo lay dimbale ba feebaru xol yooyu muy jikko yooyu nga xam ne mooy yàq ay jëfi jaamu yàlla ànd ak nit yàlla yi ñu jaarale si yoon wa ba nga xam ne sa bakkan sell na te set na muy muy muy maanaam muy xol bu sell mooy tax nga mën a am jaamu yàlla gu sell leneen li itam li nga xam ne bokk na ci liy tax nit ki jaamu yàllaam maanaam dana am bokkaale mooy muy jaamu yàlla te jaamu yàlla ga mu ci xaar payu yàlla nga xam ne bëgg àjjana wala ragal safara wala benn xememteefu àdduna wërsëgu yokk wala mucc ci ay dange moo tax muy jaamu yàlla jaamu yàlla googu tam mën na bañ nekk jaamu yàlla goo xam ne jaamu yàlla gu sell la ndax yàlla suñu borom màgg na màggaay goo xam ne yal na ñu jaamu ko donte binduloon safara donte digguñu woon ajjana moom dafa bokk ci ak xam si ñun ak bind gim ñu bind ak xéewale gim ñu xéewale mooy ñu jaamu ko bon dañ ko war a jaamu ngir màggalee ko ko dañ ko war a jaamu itam ngir màggal ay ndigalam tey jii ñun bu ñu xoolee Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu bi muy julli ca géej ga lan moo taxoon mooy màggal ndigalu yàlla bon loolu am solo la maanaam yàlla dafa màgg bon bu ñu digalee itam ndigal loolu tam dafa màgg bon lañ ko war a jëfee ngir màggal ndigalu yàlla loolu mu ñu jox nitu yàlla yi nga xam ne moom laay wax ne jaarale nañ leen ci yoonu tarbiya ba nga xam ne xeetu bokkaale yooyu yépp ñoom dañ nañ ci am na kenn ci ñoom dafa wax ni su ma doon mooy yàlla maanaam mooy yàlla ba dee yàlla dugal ma àjjana di jaamu yàlla ba dee yàlla dugal ma safara moo ma ko gënal ndax ñoom ñaawu teggin gi nekk ci yàlla ne la defal lii nga bañ ko def wala mu ne la bul def lii nga def ko moo gën a diis ci ñoom que dugg gi maanaam dugal gi ñu leen di dugal safara nga xam ne loolu boo ci demee lay wi mooy suñu maam aadama biñ ko dugalee ajjana bam fa mooyee ndigal suñu borom ajjana mujj na xat ci moom ba mel ni safara waaye yonent yàlla ibrahima bañ ko dugalee ca safara sa mu ànd ak ndigalal yàlla safara sa la muy tàng tàng mujj na neex ci moom ba mel ni ajjana bon ñoom màggal ndigalu yàlla yi moo war a tax nit ki di jëf di jëfal yàlla waaye warul jëfal yàlla ngir xaar ci pay goo xamante ni yàlla daf ko cee war a pay fay ndax loolu soo ko defee dafa mel ni jëf ji ngay jëf yaa ngi koy sa bopp danga nga jàpp ne yaa ko moom danga jàpp ne ci sa xam-xam ak sa kàttan nga ko jëfee te yàlla waxoon nañu ne maa leen bind yéen ak li ngeen di ak maanaam ak li ngeen di jëf bon jëf ji jëfu yàlla la kenn waru ci laaj boo ko déggee noonu di nga xam ne jëf ji moomoo ko jëf joo moomul nag waroo ci laaj benn pay mu ngi mel ni nit ki nga xam ne dafa nekk këram nelaw ba bët set dëkkandoom fanaanee jaamu yàlla muy puukarewoo jaamu yàlla ja nga xam ne dëkkandoom ba moom doon maanaam moom la doon jaamu yàlla ndax loolu yàlla na waaye bu ñu xamee itam ànd nitu yàlla yi dinañ xam ne jëf ji nga xamante ñun moom la jëf waruñ ci sukkandiku boo demee sëñ am na lu bari lum mu ci jàngalee euh, bon ci Masaalikul Jinaan pour am ñaari yooyu nag ñuy ñaari jikko yooyu ma wax muy as-sidq wal ixlaas boo demee sëñ Touba wax na ne képp koo xam ne danga beru ca maxaalixu niiraan laata nga yegg ci yàlla te seexal mu rabbi bu mët yaru la ba génnee ujbu wal kibru wa riyaa ci sa xol nee na sa bergoog du la dikkee dara ndax nee na kooku saytaane ak bànneex ak bakkan ñoo koy womat bon lu jëfal yàlla seytaane am ca cër lu jëfal yàlla bànneex am ca cër lu jëfal yàlla bakkanam am sa cër te ñooñu lu ñu am cër loo ko bokkaale yàlla yàlla dootu ko nangu bon loolu sëñ bi teel nañu si yee pour que nit ki nekk jaamu yàlla bu wér bu dëggu fow ñaari jikko yooyu nekk ci moom as-sidq wal ixlaas yàlla jàngal ñu ko ci benn aaya alxuraan boo xam ne lu mu néew néew dinañ ko jàng bis bu nekk dix-sept fois mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu mooy yàlla yow dong la ñu jaamu te yàlla yow dong la ñuy dimbandikoo ci njaamu ga ndax nit boone boo ne iyyaka nahbudu boo ne yàlla yow dong la ñu jaamu bon yow gisatoo benn mbindeef ci jaamu gi ngay jaamu yàlla maanaam jaamootoo yàlla ngir bëgg tagg doom aadama yi jaamootoo yàlla it pour am wàccuwaay bu rëy ci ñoom jaamoo jaamootoo yàlla yit ngir maanaam ak njiit jaamoo yàlla pour ñu ne diwkat jàmbaar la loolu mooy bàyyi xel ci jaamu gi ngay jaamu yàlla loolu mooy bokkaaleeg yàlla ci jaamu gi nga koy jaamu waaye boo ne iyyaka nahbudu dafa mel ni loolu toxu na léegi jaamu la goo xam ne nit ñi amatuñ ci cër waaye nag ba tey yow yaay def njaamu gi bon yow mën nga see gis sa bopp ñu ne waaye nag boo ne wa iyyaka nasta'inu mooy yow toxu nga wane nga ne jëf ji moomootoo ko bon simmeeku nga say pexe ak si say kàttan léegi nag li fa nekk nag mooy jaamu yàlla goo xam ne jaamu yàlla gu sell la bon baat la woo xam ne nax bu du wa iyyaka nasta'inu bu ko nit ci déggee si lay soog a mën a def jaamu yàlla goo xam ne daf koy def rek ngir jëmm yàlla ndax bari na ku wéet di jaamu yàlla waaye fekk boppam lay jaamu bari na ku wéet di jaamu yàlla ndeke nit ñi lay jaamu bari na ku wéet di jaamu yàlla ndeke daraja lay jaamu yooyu yëpp nag ak woru la dafa am imam Xasaali day nettali ne dafa am nit koo xam ne jaamu yàlla bu mag la woon nga xam ne da daan woor semaine ba semaine la daan lekk bon ca umma yu njëkk ya yàlla dogal benn bis mu ñaan yàlla benn aajo aajo ba fajuwul mu wax ak bakkanam ne ko aajo bii dee bu fajuwul ci yow la sa sikk la waaye nekkul ci yàlla ci saa si yàlla yebal benn malaaka nekk boo demee ne sama jaam boobu juróom-ñaar fukki at yooyu yépp mu def benn saa bi moo ko gën juróom-ñaar fukki at yoo xam ne benn saa moo ko gën bon nga xam ne juróom-ñaar fukki at yooyu yépp bakkanam da cee àndoon ngisal dafa gàkkaloon ay jëfam waaye bi nga xamante dafa toog gisatul boppam yedd boppam ñaaw njort ci boppam nee na ko saa boobu nga def moo ma gënal sa juróom-ñaar fukki at yooyu yëpp ban xam nga loolu li ko ko yóbbee mooy ñàkk tarbiya waaye bu fekkoon kuñ tarbiya la mu soog a beru juróom-ñaar fukki atam yooyu yëpp ak benn saa am boobu yëpp maanaam maanaam ñooy ànd mu am itam koo xam ne da doon jàng suratu Taaha bi mu ko jàngee ba pare mu tëdd daal di gént mu am malaaka boo xam ne dafa ñëw wàcc ak benn feuille boo xam ne sóoratu taaha lañ ci bind waaye baat bu mu gis rek day gis ñu bind ci suufu baat ba ne am na fukki yool muy jàng muy xool di xool ba yegg ci baat boo xam ne kenn bindu ko kenn bindu yu ci benn yool mu wax malaaka bi ne ko a moonte baat bi jàng naa ko mu ne ko ah déedéet ko mu ne ko mu ne ko bindoon naa ko waaye maa ko faraat nee na waa ji jooy ci gént gi jooy mu ne ko ndax bi ma ko bindee dama dégg kàddu gu jógee ci asamaan wax man ne ma effacé ko mu ne ko lu tax mu ne ko ndax bi ngay jàng sortu taaha am na ku romboon nga gën a neexal sa baat loolu defoo ko ngir man ngir jëmm jooju moo taxoon nga def ko bon demal sa jëmm jooju mu fay la man duma la fay bon ñun xoolal bu ñu xoolaatee suñu jaamu yàlla bu ñu fekkoon suñu jaamu yàlla yëpp suratu taaxaa la bon ñaata baat ñoo siy manqué daanaka boo xoolee bon la xëy des ci ay baat du bari nga gis itam ci njàngaleem Sëñ Tuubaa ñu delluwaat si mooy li muy wax naan isa katabto ixtazal arsul baaxi wa sabaat malaayikul tibaaxi su ma bindee aras day yëngatu malaaka asamaan yëpp dañuy bokk sàbbaal bi mu ko waxee ci gànnaar dafa am ñu ñëw di ko ko laaj ne ko laajuñu laaju weddi mais dañoo bëgg a xam mu ne leen yàlla de lépp loo ko bindal bu ci lenn benn baat boo xam ne taxul du jàll ne ko malaaka yi dañu yor lu mel ni lantinoor baat boo xam ne yàlla taxul rek bu jaaree ci lantinoor ba baat boobu du jàll day des mu ne ñu bari nag suñu bindee ba mbind mi jaar ci lantinoor boobu bu génnee ay baat ñooy génn kenn du xam mbind mi lan la ndax baat boo xam ne dafa manqué kenn du xam maanaa bi lan la nee na waaye man nag su ma bindee ni ma ko bindee baat yépp noonu la ñuy booloo jàll malaaka yi bu ñu ko gisee ñoom ñépp dañuy yéemu moo tax aras di yëngatu moo tax malaaka yi di sàbba waxit na ne sëñ Basiiru ne ko xool nga gaal yii li fi nekk yépp ay mbind la maa ci doon deeyaale ak sama borom waaye amul wenn araf woo xam ne bind naa ko lu dul ci yàlla laa ko bind ak yonent bi ne mu mu te nee na moo tax ëllëg yowmal xiyaam yonent bi yon maanaam malaaka yi dinañ ko jàng ci kanam suñu borom mu koy woo ci morom maanaam ci moromum yonent yi loolu moo tax mbindum sëñ baa ixlaas bi la rawee ñëpp zaahir beeg yëpp waaye surtout ixlaas bi boo xoolee li muy wax léeg-léeg ci mbindam ne la jiitu woon yàlla nanguwu ko xeetu waxin woowu mooy ixlaas bi mu tolloon bi mu jógee ci géej gi dafa amul ixlaas benn bu mel noonu nga xam ne wér na ko ne araf wu mu bind sax yàlla nangu na ko waaye gannaaw ga nag mujj na ne yàlla nangu na sama lépp. loolu boo ko gisee mooy gannaaw géej gi dafa dem nee na yàlla wan ma samay ayibu bopp ba pare laabalal ma bi yépp si laa mujjee nekk di xadim maanaam di abdullahi di xadimu rasul ginnaaw bu fa jógee nag lépp lu mu bindaat yàlla nangu na ko xam naa loolu lu ñu doon euh, jaar la pour dëgëralee ko maanaam suñu wax boo xoolee itam waaw eh, xam naa am na yi ëpp solo sax dafa mel ni waxaguñ ko <laughs> eh, boo xoolee itam sañ Tuubaa wax ne nitu yàlla yaraw na anfusuhum dunal wara abada wa annahum lam yaliqu bi karamati wa annahum afsaxul fusaax kulluhum wa annahum lam yaliqu bil ijabaati maanaam li ñu doon wax sànq ne day yàq jëf gis sa bopp wala naw yéem say jëf sëñ Tuba nee na nitu yàlla yi ñu tarbiya yi jaar ci yoonu tarbiya kenn ku nekk ci ñoom jàppoon nga ne mbindeef yëpp yaa ci gën a suufe yow jàppoon nga ne sax ndax ne yelloowoo sax karaama jàpp nga ne mbindeef yëpp yaa ci gën dib saay-saay yow jàppoon nga ne sax boo wooyee yàlla sax du la wuyu bon ñooñu gisuñu woon seen bopp ci jëf gi ñu doon jëfal yàlla waaye loolu ni koy déggee mooy ñoom bépp karaama ñu gis ci seen bopp dañuy jàpp ne yàllaa ko feeñal ci seeni jëmm ci yërmandeem ak ngëneelam saa yu ñu wooyee yàlla ba yàlla wuyu leen duñ jàpp ne ñoom seen njàmbaar la wala seen sell waaye dañuy jàpp ne lii kat ñoom bérébu feeñukaayu kattanu suñu borom rek lañu bon yàlla moo feeñal loolu ci seen jëmm yi waaye seen jëmm yi ñoom noonu lañ ko jàppe woon nga xam ni dañ ne lépp loo gis dafa am waruwaay waaye waruwaayu jaamu yàlla bi koy yóbbu nekk mooy toroxlu atawadu mooy waruwaay mooy ascenseur bi nga xam ne mooy yóbbu jaamu yàlla yi bon koo xam ne toroxlu woo ci sa jaamu yàlla sa jaamu yàlla du dem fenn fii lay desaat ndax du am lu ko yóbbu dafa am benn nitu yàlla boo xam ne dañ ko mos a laaj ne ko waaw nan la ñu xàmmee ne yàlla nangu na sa jëf mu ne soo ko gisee rek te fàtte woo ko nga xam ne yàlla nanguwu ko nga xam ne mu ngi ci yow jógewu fi waaye nee na bu fekkee yéeg na dem ci asamaan yi dootoo ko da koy fàtte dootoo ko gis bon di jaamu yàlla ba pare di gis sa jaamu yàlla ga rawatina nag sax nga am fitu di ko naw loolu mooy wane ne sa jaamu yàlla gi demul fenn mu ngi fii ci yow bon jaamu yàlla boo ci génnee toroxlu nag man jàpp naa ne dara dootu ci des ndax jaamu yàlla dañ ne mooy sopp ak topp bon mooy sopp yàlla ak toroxlu bu fekkee da ko sopp rek te toppoo ko jaamuwoo ko bu fekkee da ngay toroxlu rek te soppoo ko it jaamuwoo ko bon jaamu yàlla mooy nga sopp yàlla ba pare gu ànd ak toroxlu ndax dañuy wax ne taalibu dunya asirun taalibul axirati ajirun taalibul xaq amirun koo xam ne da ngay sàkku àdduna nee na jaam nga te yàlla bëggul ñu nekk du dul jaamu yàlla nee na koo xam ne nag sa jaamu yàlla gi àllaaxira nga ciy sàkku yow ab commerçant nga waaye ki nga xam ne nag jëmm yàlla rek lay sàkku nee na kook buur la bon kooku nag mooy ki ñu tarbiye ba nga xam ne am na ixlaas bon ñu ñëw ci yi nga xam ne mooy dox di diggante nit ki ak jaamu yàlla ndax ñun ñëpp xam nañ ne xam naa dama koy tënk léegi nag ndax ñaata waxtu laa dese waaw euh, léegi xam nañ ne àdduna bii ñu nekk bokk na ci gàngal yi nga xam ni dina dox suñ diggante ak jaamu yàlla waaye bu ñu waxee àdduna nag nekkul li nga xam ne fàggu téef la gu lew goo xam ne da ko def yóbbal ngir mën koo jaamoo yàlla waaye nag di sàkku àdduna ngir ëpplante ngir yàkkamt di ko sàkkoo nu nekk mën nañ jàpp ne loolu mooy bëgg àdduna te wax nañ ne yàlla dafa wax ci benn hadisul xuds ne yow doomu aadama dama laa dama bind lépp lu nekk ci asamaan ak ci suuf ngir yow waaye yow nag dama laa bind ngir sama bopp kese dama laa bind ngir sama bopp kese ngel la bon yow doom aadama góor góorlul bu ndox sa diggante maanaam li nga xam ne dañ ko bind ngir yow góorgóorlul ba mu dox sa diggante ki nga xam ne daf laa bind ngir boppam bon mooy doomu aadama yàlla rek moo ko war a moom yàlla kese moo ko war a moom waaye li ci des yépp pour moom la te loolu bu fekkee ni ma doon wax sànq ci takk ndeer bi takk lam leer soo ko jubloo takk ndeer bi ci gannaaw lay nekk booy dox mu topp la mooy àdduna waaye soo ko wanee ginnaaw takk ndeer bi sa kanam lay dox mu jiitu nga topp ko ba yaa ngi jaamu àdduna ba nit ki bu nekkee ci li war a nekk àdduna yépp topp dafa am euh, imaam Shahraani day wax ni ni may xamee ne sama digganteeg sama borom ñagas na ci sama soxna laa koy xamee sama digganteeg sama borom bu lëndëmee sama soxna day wex xatt ci man nee na su ma tuubee ni may xamee ne yàlla nangu na suma tuub day wëlbatiku bon nañ jàpp ne soxna soo soosu mooy ad maanaam mooy àdduna saa yuñ nekkee ci ubudiya gu wér àdduna neex si ñun àdduna topp ñu waaye buñ ci génnee àdduna naqari àdduna ñagas si ñun am beneen nit yàlla boo xam ne mu ne damaa amoon mbaam saa yu sama digganteeg borom ni may xamee ne ñagas na su ma ko jubee mu wéq ma su ma ci waree mu daane ma nee na ma xam ne sama digganteek borom ñagas na ma daal di tuubaat toroxluwaat delluwaat ci sama boroom ah xam naa ne mel na ni li ma li ñu préparé woon hmm? waa bon. sëñ Tuubaa nag nee na àdduna moom yóbbal la waaw yóbbal nag bu naree dem bu naree yàq yoon tàqalikook moom nag jot na ndax sàkku àdduna day def si nit soxla yu bari te soxla yu bari doo am temps féexu xol ak féexu yaram pour mën a jaamu yàlla moo tax sëñ Tuubaa ñaan ne lépp loo xam ne yow sama borom wa kullu ma anka yauqu yaa badi fal tafrixan bayni wa baynahu sarix yàlla lépp loo xam ne nar naa dox sama diggante ak yow maa ngi lay ñaan nga tàqale ma ak moom ca saasa te lépp loo xam ne yaa ngi koy soxlawoo ba tax nga fàtte yàlla walla nga fàtte li nga xam ne moo dox sa diggante ak yaama mu yàlla muy ak jaamu gi loolu noonu la loolu fitna la yàlla wax na ko ci alxuraan lu bari seeni alal ak seeni doom seeni fitna lañu lenn si seeni soxna ak si seeni doom fitna lañu bon yooyu ñooy gàllankoor yi nga xam ne ñooy dox suñu diggante ak suñu boroom euh, te moom la sëñ bi ñaan ñu taxale ko ak moom euh, xam naa li ñu préparé yëpp duñ ko duñ ko mën a kii ban lenn lu nekk dañ ciy jukki rek li si des fu nekk nii li nga mel ni tam nit ki dañuy wax ne maa ahbabta shay'an ila kunta lahu abdan wa huwa laa yuhibbu an takuna li xayrihi abdan dañ ne lépp loo bëgg daldi nekk jaamu loolu te yàlla nag moom bëggul ñu nekk jaamu kudul moom bon mën nañu wax ne nit ki war na fexe ba yàlla rek lay bëgg leneen lu muy bëgg ji da bëgg ngir yàlla ndax comme loo bëgg nekk jaamam te yàlla bëggul ñu nekk lu dul ab maanaam ay jaamu yàlla bon loolu dañ ci war a góorlu mu amit beneen nitu yàlla mu wax ne al abdu xurrun maa qanaha wal xurru abdan maa tamaha maanaam jaam bi gor la feeg mu ngi doylu waaye gor gi ab jaam la feeg mu ngi xemem liñ ci misaal yu ñu ci jox dafa am koo xam ni dafa am ku taalibeem bu ñëw di ko laajte atamaxu mooy lan mu ne ko xoolal xale yële xale yi di fo am koo xam ne dafa am mburu kese am koo xam ne dafa am mburu mburu ak beurre wala mburu ak chocolat nee na xale bi am mburu mburu kese di wax ci am mburu ak soxlaa ne ko waaw doo ma may sa mburu mi mu ne ko ah léegi da ngay da ngay nekk sama fas boo nekkee sama fas ma may la ci sama mburu mi xale bi daal di sëgg mu war ci kawam def ci lu mel ni laxaab di ko dawal naan ko ali ali ali ali mu ne ko lii mooy atamahu mooy nit ki saa yoo xame mee li nekk ci loxo yi nit ñi nekk seen jaam te yàlla bëggul lu dul ñu nekk jaamam moom kese bon nit ki dafa war a doylu mooy la sëñ Tuubaa waxoon katabtu fil bahri ani la amudu yadi ila nasara abidil maa'i wa tiin xoolal at yi mu ànd ak ñoom ne duma tàllal mukk sama loxo nasaraan bi pour ñaan ko dara pour laaj ko dara yaddi li muxnin karimin naafiin samad sama loxo bi ki nga xam ne moo dajale jikko yii rek moo ko yellool daan na waxit ñaan ñaan yàlla mu gàntal ma moo ma gënal ñaan mbindeef mu may ma bon loolu rek mën nañ ko wax euh, euh, bon ci point boobu alxuriyatu dafa nekk lu am solo loo xam ni bëggoon nañ ci wax waaye incha allah muy ñaari jikko yoo xam ne benn bu nekk day dimbale morom ma alxuriyatu mooy ki nga xam ne dafa gore ci bépp moomeel bu dul moomeelu boromam waaye nag jox boppam yàlla ba jeex takk ba deseetul dara mooy koo xam ne gore na ci bépp moomeel bu dul moomeelu boroomam waaye ginnaaw nag bu jotee boppam ba pare mu jox boppam yàlla ba jeex takk ba deseetul ci boppam dara kooku la ñuy wax mooy gor kooku mooy gor dëgg loolu tam am na yu bari yuñ ci jëloon parce que aluriyatu dafa nekk loo xam ni maqaama la ci biir maqaama ubudiyya yi nekk maqaama ya ca gën a kowe ndax dañ ne al ubudiyya mënul mat mukk feek al uriyya boobu ñëwul mais tam al uriyya du mat mukk feek al ubudiyya ñëwul loolu muy fiir dañ ne bi gi nga xam ne dafa war a jot boppam ci sangam mu ne ko nangam nga may jox junne nga may jox bu ko joxoon juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukki itam bu desee benn taxagul mu nekk gor waaye nag saa yoo xamee ne jox bon loolu dañ koy jàpp ne al ubudiyya bi dox suñu digganteeg suñu borom bu fekkee jox nañ suñu bopp yàlla ba jeexal ba deseetuñu suñu bopp fu dara si lay doog a dugg te loolu nag exemple yi ci doon jël ci sëñ Touba dafa bari ndax dafa al itq wal idlaax sëñ Touba dafa ko tudd lu bari boo xoolee fii ci muqaddimaat lisaaniya wa awsaalu hamdan lahu bikum wa awdaxtu ruuxi wa nafsi maa al fihli lahu dahra niyati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmani wa kulli bila shukk wax ne jox naa sama sama sama làmmeñ jox naa ko sama boroom ci jaamu ko ak samay cër sama ruu sama bakkan samay jëf sama yéene sama xam-xam sama liggéey sama ruu sama jëmm sama lépp jox naa ko yàlla bon xam nga ne kooku seetul dara kooku moo yegg ci martaba idlaax ak al uriyatu boobu ñuy wax am na yu bari nag yoo xam ne xadaalaahu aajaati bi man jaaxanaa biha wa inni biha abdun xadimun mahal itqi daf ne yàlla faj na sama ajo ci barke ki nga xam ne ci moom la alxuraane jaare ñëwee ci ñun waaye ci alxuraan nag si laa mujj nekkee di jaamu yàlla buy liggéeyal yonent bi boo xam ne goreel nañ ko ndax jox na boppam lépp yàlla wax na itam allahu rabbi zairan wa batina aysu akun rahilan aw xaatina nee na man yàlla mooy sama borom ci biir ak ci biti mooy ci jëf yi ak ci yéene yi ak liñ gisul yépp man yàlla dong mooy sama borom ak fu ma mën sa nekk moo xam ma nekk si sama njaboot samay soppe wër ma jaamub yàlla rek laay doon moo xam it ma tumuranke nekk ca àll maa yombe ba bu lëndëm ba nekk ci épreuve ya waaye foofee tam ab jaamub yàlla rek laa fay doon moo tax alubuudiya boobu ah, xaj na bu temps bi amoon préparé woon nañ ci partie boo xam ne bu yaatu la pour wax li nga xamante ni maanaam sëñ Tuubaa wax na ko ci wax na wax na tam nadaxani min al wara al baaxi al xadiim wa allamahum bi annani abdul xadiim mooy yàlla nangu na ma ci nit ñi mboolem mbindeef daldi ma féetewoo moom dong xamal nit ñi ne kenn yelloowul sama liggéey kudul moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax boo xoolee ci jamono yooyu ne ko sëñ mu Ka di wax àdduna ak àllaaxira ñu ngi ko doon xëccoo nasaraan bi ak borom xam-xam yi waaye nag ci foofu nag yàlla ne maa ci gën a yey bayit boobu loolu lay firi nazaxani min al wara al baaxil xadim wa allamahum bi annani abdul xadim ndax sëñ Tuubaa yàlla dafa ko tànn ngir jëmm boppam moo tax mu nangu ko ci mbindeefu yàlla yépp féete ko boppam moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxi na ne nazahani rabbi min al arbaabi wa xaadani muhammadu min al asbaabi neena yàlla nangu na ma ci bépp boroom dara mënatuma moom waaye yonent bi sa nangu ma ci bépp sabablu wala lu ak jottandikukaay bu ñu jottandikoo wax na it sëñ abdulaat wax na laxat tabayana la dal amlaaki kawniya abdallahi zil aflaaki nee na leer na ci malaaka yépp ne man ab jaamub yàlla la laxat tabayana la dal muxarabin kawniya abda maliki alxaqul mubin leer na yit ci képp koo xam ne jege nga yàlla ne man ab jaamub yàlla la wax na ci lu bari lu bari lu bari mën nañu wax ne waxtaan ci ubudiya daanaka mooy waxtaan ci mbirum sëñ tubaa ndax maqaama bu nekk nit mën na ko ko jox waaye moom maqaama bi mu préféré boppam tànnaloon ko boppam mooy Abdullahi wa xadimu rasuuli yi sëñ Abdoulaat wax na ko ne dafa xëy benn bis wax yàlla ne yàlla bis ni ki tey seedeel ne man sab jaam laa wax ne bu ma kenn wootee leneen lu dul Abdullahi sëñ Abdullahi dama ko daan waxee ne jël boppam jël turam yépp def ko muy Abdullahi muy ab jaamu yàlla bon li ñu mën a royee ci moom ci ubudiya dafa bari lool lool lool waaw bon naa bu fekkee <laughs> defe mën nañu mën nañu daanelee foofu xaj na tam di jéggalu ndax itam ni ñu ni ñu préparé woon waxtaanee xaj na ak temps bi ni mu demee mais bëggoon nañ ci wax lu yàpp ci yooyu nga xam ne maanaam mooy yu mujj yi mais incha allah jàpp naa ne dañu ci wax maanaam doy na sëkk nit mën na ko dégg e, bon te jëruñu si bon li ñuy wax rek mooy jaamu yàlla mooy dañu war a jaamu yàlla te teg ko ci xam-xam jaamoo yàlla moom ni mu bëggee bañ ko jaamoo ñun ni ñu bëggee waaye ñu góor góorgóorlu it sellal suñu xol ci aafaat yi gàkk-gàkk yi nga xam ne ñooy yàq jëfi te mooy rëy mooy naw sa bopp mooy ngistal waaye yooyu yëpp it bu amee ba noppi it ñu bañ ci laaj benn pay xam na yàlla dafa màgg ñu war ko màggal ay ndigalam dafa màgg ñu war leen a màggal waaye ñu bañ a nekk commerçant boo xam ne dañ naan jëxal nañ yàlla lii waaye bon yàlla lii la ñu ma bon lii lañu war a jox liñ ci tëjee rek mooy li ñu wax sànq mooy yàlla daf di buur boo xam ne bëggul gis mukk xolu jaamam di aju ci leneen lu dul moom moo tax ñu bari ci seen tarbiya yim leen daan tarbiya donte lu tuuti la dafa am benn nit yàlla boo xam ne euh, dafa mos di julli guddi waaye mu gis ne xolom dafa lëndëm xalaawa bi mu war a am amu ko mu visite néegam gis fa benn mburu mu wow mu xam ne mburu mu wow mii moo ko li mu denc denc ko pour ëllëg moo tax xolam lëndëm mu génne mburu ma ci la xolam daal di leer am beneen jaamu yàlla boo xam ne dafa mos a nekk ci baadiye bi di jaamu yàlla ba si yàgg xelam nekk ci benn togg mu ne léegi naa dem ci dëkk bii gën maa jege bu ma fa demee mën ko faa am lekk ko waaye bi mu duggee ci dëkk bi rek fekk am na sàcc bu fa ñëwoon ñu jaawale ko ak sàcc ba bi ñu ko jàppee ñu ne nañ ko dóor ñeen fukki yar biñ ko dóoree ñeen fukki yar ba pare nit ñëw fekk ko fa xàmmee ko yóbbu ko këram ci lu mu koy laaj waa ji toggal ko togg gu mel noonu waaye lekk ko xam nga lu mu wax bakkanam ne ko ëllëg de leneen loo bëgg lu dul yàlla yit foo nga daj lii sokka lekk mu am beneen jaam boo xam ne bu daan jaamu yàlla ba waxtu lekk jot benn plat mooy ñëw comme niñ defaree nii mu lekk appale palaa bi demaat benn bis mu génn di doxantu for benn dinaar dugal ko ci poosam bi mu ko dugalee ci poosam waxtu lekk jot ndekki ñëwul añ ñëwul reer ñëwul ba muy ay fan mu jaaxle benn xaatif wax ak moom ne ko alxaa maa fi jaybika yaatika maa fi eh, maa fil xay bi ne ko génneel li nekk ci sa poos su fekkee bëgg nga li daan jóge ci xay bu ñëw bon nga gis na yàlla ay nitam daf leen di fiire sax daf leen di fiire sax ba ci menn mburu mu wow bon dama doon continuer waale pour ngeen pare waale foofu bon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf

dox diggante doomu aadama ak bàyyi ma yi bu dee ci àllarba ji incha allah danañu fas yéene dalal sëriñ Hamsatu Jaxate ci mu ànd ak ñun ci min axlaaqi sayyidil xadiim ànd ak ñun jàngat fi tasawuf te mooy ci tasawuf naka lañu dégg jihaad bu dee ci ajuma ji insha allah ñu fas yéene ànd ak Serigne Moustapha Mbacke Kaolack ci alwaqful islaami yi bu dee ci gaaw bi ñu ànd ak Oustaz Bara ci alkazib te mooy wax lu dëppawul ak noonu kon insha loolu mooy programme mu semaine bi dana ñëw ci programme bi ci ay bis bu insha allah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh